fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabul awwal fi lxalq fi faslun athaani kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ta'ala euh, ñu ñëw fi ñu yemoon ci jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ faslu bu njëkk bi muy dog bu njëkk bi pàcc bu njëkk bi ci bunt bu njëkk bi waaw ndax albaabul awwal fil xalqi ci jëm ci mbindeef yi nga xam ne ñoom la borom bi def fii te cam si ak ki nam ma dem ci borooma mu bañ di leen geestoo ko faale mooy na leen di bàyyi xel ngir moytandiku leen te lool manu ko manu cee rëcc lu dul mu dellu ci boroomam li nga xam ne moo ko bind moom bind yoo yële waaw gisoon nañ ci mooy bànneex seytaane bakkan àddina voilà ci jataay yi ñu génn yooyu lañ gisoon ak ni nga xamante ne noonee nga koy moytoo ak li nga xam ne àddina bii ah yu xaraamam yi wax na la nan lay demee boo ci jàppee subuhaat yeeg yooyu yëpp ak même li dagan sax wax na la nan lay indil ëllëg bu dee ne moom defoo ko ngir sa boroom tabaaraka wa taala jàppoo ko ngir sa boroom jaamu ci sa boroom tabaaraka wa taala dimbali ci ñi nga xam ne ñoom ngay dimbali ngir yàlla ah bu dul loolu rek mën na laa indil keroog bés pénc ah xisaab goo xamante ne nii mën na laa bañ a kon nag ginnaaw loolu la nag nga xam ne musiba yi la borom biy teg yooyu yëpp mu ne lu baax la comme ni ko imaam al-Yadaali waxe radiyallahu anhu que ne lool ba lay delloo ci borom bi tabaaraka wa taala kon nag muy ñëw nag di dugg ci beneen faslun muy beneen pàcc ci bunt bii nii nga xamante ne nii ndax bunt bii ñetti pàcc la ci def ñetti faslu waaw. ñetti faslu ginnaaw bi ñu génn noonu ñaareel bi moom la ñu gis nii bu ñu baree ci ñaareel bi nii am na beneen faslu muy beneen pàcc beneen sous bu mu def moom ki nga xam ne mooy Cheikhu Ahmadul Xadim après nag mu ngi ko jeexale tatimma loo xam ne moom lay mottalee bunt bi dooru dugg ci albaabu thani kon nag ñu dugg ci li nga xam ne mooy kon al faslu thani la mooy faslun mooy pàcc ci bunt bu njëkk bi di al baabul awal fil xalq kon nag sëriñ bi ne faslun mooy ab pàcc mooy ab sous-chapitre ab dog mu ne wa minhu saaxi nnaasu farfa'i mu ne wa minhu bokk na ci mbindeef yooyu nga xam ne borom bi dalaa booleek ñoo nim ni nga xam ne nit ki bu dundee ku nekk ci kaw suuf fii ni nga xamante ne noonu lay amee ay bànneex seytaane di ko gaaral bakkanam di ko gaaral àddina di ko gaaral naka noonu nit ñi muy dundal nag voilà léegi nag nit ñooñu lay wax nan ngay ñuy ñoom ñépp ñuy mbindee yàlla léegi nan ngay doxee ñoom nan ngay doxalee ñoom boo bëggee mucc mu ne wa minhu bokk na ci mbindeefu yàlla yooyu mooy haabi day dellu ci alxalq bul fàtte lool ba léegi saax yow sama xarit yow sama mbokk yow sama mbokk yow sama àndadoo yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci diine waaw bokk na ci mbindeef yooyu mooy nit ñi far fa'il himam yëkkatil sa yitte wëllif leen waaw anhum far fa'il himama anhum fil xawfi wa tama'i toxtaram voilà mooy yëkkatil sa yitte bul jël sa dara fil fi ci ragal bul ragal mbindeef yi nit ñi bu leen ragal wa tama'i bul am ak xemmeem ci ñoom gis nga boo ko defee tux taram di nga nekk koo xam ne ku ñuy wormaal nga sa borom dina la wormaal waaw voilà waxoon nañ xadiis ba mu ne woon bàyyil mooy eh, yow doylul waxoon nañ la ghina nafs yonent bi alei satu salaam nee na li nga xamante ne nii mooy eh, dëgg dëgg koom mooy ghina nafs voilà te waxoon na la ne moom alayhi salaatu wassalaam te xadiis boobu tuddoon nañ ko fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu doon wax Seydina Abu Hurayra kan bi mu laajee ne kan mooy jël ci man baat yii yoo xam ne da koy jëfe wala mu jàngale ko ku koy jëfe waaw waxoon na la ne ci ñaareel ba warda bima qasama allahu laka takun aghna an-nas gërëmal doyloowul gërëmal kontaanal ci li yàlla lim la sédd boo ko defee kenn du la gën a woomal yaay gën a woomal ci nit ñi waaw ku gën a woomal ci nit ñi te gërëm li ko boroom bi tabaaraka wa taala sédd nga foog ne kook dina xool lu muy xemmeem ci mbindeef wala lu muy tiit ci moom déedéet kon nag mu ngi noonu boo yëkkatee sa yitte ci nit ñi ci mbindeefu yàlla yii ndax nit dafa am ñoo xam ne dañu dañu dañu cruel waaw di souffrir loo seen mbokku nit léeg-léeg bakkan daa bëgg loolu tax nit da ngay gis koo xam ne mën naa dimbali ay ci loo xam ne kenn du ko mais day bàyyi bañ sonn ngir ñu ñëw le fait que ñëw di ko solliciter loolu da koo neex muy won ñépp ne gis nga maa leen di defal waaw te bu ko defee li wolof njaay doon wax ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa day ñëw waaw kon moo tax nag loolu nit ki war a fexe ba ay xemmeem ak ragal bu mu ragal kenn te xam ne amul dara du ko dal amul lu koy dal ci lor amul lu koy moy ci lor lu dul daa fekk mu neex borom bi tabaaraka wa taala te loolu moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngaloon Mawlaana ak Abbaas mu nekk koo xam ne gone la muy wax ak moom di ko tette di ko jàngal di ko xamal xam yoo xam ne yu am am solo yoo xam ne xam naa dañuy bàyyi bii di ñëw ñu daal di ciy dugg ndax buñ ci duggee nii après yaakaaruma mu jeex insha allah ci ndénkaane yooyu mu ko joxoon kon sëriñ bi ne eh, yow sama mbokk waaw yow sama àndandoo ci diine ah nit ñi yëkkatil say yitte ci ñoom de bul yittewoo li ne ci seen poche yeeg li ñu am ak li ñu ñàkk ak doole ju ñu am loolu yépp xamal ne borom bi moo féete loolu lépp kaw boo ko defee rek toxtaram des na la des na la euh, wormal mu ne laa tashtaki alxaajaati lil xalaayiqi bal iftaqir ila tax nag kon laa bul jàmbat alxaajaati sa aajo yi nga am lil xalaayiqi ci mbindeef yi bal li am ba des iftaqir ilaa doy képp te soxlaalal képp alqadiiri ki nga xam ne mooy aji natt lépp lu xew alxaaliqi te mooy aji ki nga xam ne mooy bindaakoon bi moo bind lépp muy borom bi azza wa jalla waxoon nañ la nit ñi de loolu ñépp a ko xam dañ lay xamal rek waaye duñ la fajal waaw loolu nag dàqantewul ak boroom bi tabaaraka wa ngay ñaan ci moom kese la sa xol aju waaye nga soxla loo xam ne diw loolu métier wam loolu la man wala lool la xam nga dem mu laaya la biir conseiller la ngir defal la loolu bokkul dara ak lii lii mooy nga jël sa lépp sa xol ak lépp aj ko ci ay bindeef ni yow déedéet voilà mu ne wa arid anhum ladal idbaari wa kisihi waqna bi ilmi albaari mu ne wa arid anhum du mooyu leen ñoom mbindeef yi ladal idbaari jamono ji nga xam ne ci lañ la wane ginnaaw wa kisihi ak li safaanook wane ginnaaw mooy même buñ la dëgmalee que nit ñi dëgmal la wala ñu wan la gannaaw moo war a yem ci yow mooy du leen te jublu sa borom waq naata na nga doyloo képp bi ilmil baari ci xam bi nga xam ne aji bind suñu di borom bi tabaaraka wa xam na li nga ne ah, loolu na la doy te nit ñi moom dummóoyu leen moo xam ñu ngi lay dëgmal parce que loo am lu leen ndax lu leen loo di jariñ wala wan nañ la gannaaw parce que intérêt yi damatuñ ko ci yow lu mu ci man di yem na yem ak yow moom yow malgré ñu ngi dëgmal ci yow boroom bi rek doy lool borom bi waaw xam-xamam bi mu xam ci yow takkudut moom xamu ko ci lool ci yaw waaw lu la nit ñi jay jay jay jay yaay njàngam ak nàngam ma ne bàyyi fi li yàlla xam ci yow xamal la ci lu bari ci sa bopp nga bàyyi ko fi di déglu ñoo xam ne xamuñu la ay njortu kese lañ am ci yow wala la ñu bëgg ci yow a tax ñu lay wax lu neex nga topp leen dummóoyu leen moo xam ñu ngi leen dëgmal wala war nañ leen gannaaw ne yaa soof waaw